أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محمد الشيخ الغريب المغرب المغرب وقديم رحمة الله bismillahi rahmaani rahiim ci tuddu buur arrahmaani gadaaji xewal mi naa fi fi àddina arrahiim gadaaji xewal ñu daal ci àllaaxira waa saa allah yàlla alam ma ñu xam muraad yi ci luñ na moom bi saadigi ci saa foofu ci xaraf yi yiñ ko firi la bokk de laa alam lu muraad yi moo wet ci firéew ci nag dolli na ñu ne paaxaa ci tuddu yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam yonent na ne man maay muhammadu maay ahmadu maay maahi maay haasiru maay haaqibu man la yàlla tudde taaha ak yaasin le kon taaha ci tuddam la bokk ñu ne taaha taa gi mi ngi junj taharatu ji firi xas at laaba xolob yonantu ba aji di junj hidaayatu gi nga xam ne mooy njubam gim jubal xeet wi ñu ne taaha taaji juróom-ñeent fi juróom-ñeent lay tekki haaji di juróom muy fukk ak ñeent maanaam ban faa yow badar wi waaye loolu yëpp li ci gën a daal allahu alam bi muraadi bi maa anzalnaa alayka alquraan li tashqaa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Jahl Hisaam Ubay ibnu Xalaf ak Aas ibnu Waayil dañ ko doon ñaawal di ne ko alquraan ji lay wàcc yàlla ci yow wàjjeewu ko jeew lu mooy nga texeeri rek wàcc diine Abdul Mutalib di nga xam ne ku ko wàcc rek da ngay texeeri de wala ñu ne yonent bi sallallahu ba nga xamee ne wax bu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqiin wàcc na ci moom dafa mujj di julli guddi lépp di julli ba nga xam ne tey tànkam yaa ngi néewi muy taxaw benn tànk waaw nga naa ko def nag ñu ñëw na ko yow sa borom bi waaw wàcceeku ci yow alxuraan ji lu mooy nga texewa bi rek fay coono bu rëy buur ne maa anzalna wasalunu alayka ci yow alxuraan alxuraan li taf xaa ngir na nga texewa di li taf xaa ngir na nga sonn de déedéet wàcceeku ci yow alxuraan ngir nga texewa di li nga xam ne moom daa boo jaay min saamati maa sama wax déedéet dañ ko wàcce ci yow ngir nga texe texeel sa de li tax tàngit na nga sonn wàccew ma ci yow alxuraan itam nit togg la coono rek tax na ba taxawaay bu guddi bi nga doon naafila ci guddi ñu xoyofal sonal ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sudusayil layli wa nisfihi wa sudusihi wa taa'ifatun min jamaa'ika xoyofal nag ne faqra'u ma tayassara min alxuraan yi jullil sa kem kattan rek waaw ci guddi loolu waaw moo moo loolu doy na boo xamee ne tey julli nga sa kem kattan rek mel ni julli nga guddi lépp de illaa lu fi nekk taskiratu nag waat li man yaxsaa ñeex na ka ragal na ma yàlla ka dana mu ragal yàlla de wàcce nañ alxuraan ci yow ngir nga texel jaam ndax wàcce nañ ko ci yow mu dig waat ñeel képp ku ragal yàlla ku ragal yàlla nag yonent mooy ba na ne maa ngi leen gën a xam yàlla gën leen ragal yàlla ak képp ku ragal yàlla gannaaw ga ñoom ñëpp xam nga ne danañ texee ci ci yonent bi ci ñi de ci yow ngir nga texee li Abu Jahl ci yow yonent bi sallallahu bu baye ko ci moom yàlla mi nga xam ne moo bind asamaanu juróom-yaar ak li juróom-yaar arrahmaanu aji yërëm aji yërëm jëkki yàlla sawa not na mu alaati ci arasam ga rek yàlla mu kowe mi nga xam ne kowe na mbooleem mbindeef yépp ba aras sax ci nga xam ne moo gën a kowe ci mbindeef yi yàlla not na ko rek su notee aras te mbooleem di yàlla bind yépp la ko dara ca suuf si ñaareel sa waaw ba ca aras mboolem lu yàlla bind ci mbindeef ñu ngi taxañu ci ron xaras de xaras léem na leen de wala ku kawe xaras kawe nga mboolem mbindeef yi moo tax mu jagle ko tut ne yàlla ci kaw mbindeef yépp la la kawe de waaw mi ngi nekk <coughs> yàlla amul barab boobu laa ñi nga xam ne dañuy def yàlla aw yaram réere nañ ci jooju laa di wax ne yàlla ma nga jékki-jékki waara te loolu jomb na ci melaw yàlla de ndax wét na ne yàlla moo fi nekkoon ba fi dara newut kon ba mu bindagul xaraf itam moo fi nekkoon kon nag naka lay mën a nekk ci kaw xaraf de nam nekke woon ba xaraf nekkagut gannaaw bu xaraf nekkee it noonu la nekke ku ko jàpp nag ne dafa toog ci kaw aras ku toog ci ab lal fokk nga am ay xaaj ku sa bopp féete ak ku sa tànk féete te loolu ku ne xam na jàmm na ci yàlla su fekkee ne ci aras la nekk benn mu sax fa aras rek mën da jóg fa aras te bon du nekk ak yi ci def benn nga xam ne dafay toxu ci aras di dem ci yeneen mbindeef te kon toxu daldi mu meloo taxu te taxu jomb na ci yàlla yëngatu jomb na ci yàlla tax na bi ñuy wax ne yàlla dafa toog ci kaw ñoom ñëpp seen dëggu rëcc na waaw réer nañ yoon yoon wade li am daal mooy yàlla moo fi nekkoon ba fi dara newul ba tey loolu moo nekk barab bu nekk ma nga fa nekk te itam du jaageen barab ba léem yàlla du jaageen mu dugg ci mbindeef ni du jaageen mu génn ci mbindeef ni yàlla nekk daal dara nekkut ànd ak moom googu taawilan lool am nañu taawil istawa not na mu xalaat arrahmaanu na si jaara yàlla am na tut yu bari am na ñeneen ci junney tut junney tut moom rek ko xam benn junne moom malaayka yi rek ko xam beneen junne moom malaaka yeeg yonent yi rek xam benn junne nag moom la nit ñi xam ñetti téeméer yaa ngi ci tawreet ñetti téeméer yaa ngi ci linjiir ñetti téeméer yaa ngi ci saboor juróom-ñaan fukk ak juróom-ñaan fi feeñ ci alxuraan ak benn bi ne bu muy téeméer tudd yooyu yëpp ay turam lañ tudd yàlla yi nag yii dafay dellu ci jëmm jëli dellu ca melo ya rahmaan ci turi melo yi la bokk melaw yërmande nag am na feeñu waaye xam ne fa la jagoo mooy mbindeef yi nga xam ne yàlla bind na leen ñu nekk mbindeef yi xam yëpp soxla nañu yërmande yàlla te mbooleem mbindeef yi soxla yërmande yëpp ci xaras lañ nekk boo tax melaw yërmandeem mi ngi mi ngi wàcc ci xaras rek xaras ak li ci suufam ñooñu ñoo soxla yërmande moo tax mu jagle leen tudd yërmande ki nga xam ne tey mooy melaw yërmandeem yërmandeem mi ngi ci kaw aras yërmandeem nag su fekkee dëggee dëgg mooy xaqiqatul muhammadiyya rek ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la listiwaaw nit ñëwoon na ci limaamu Maalik ne luy maanaam arrahmaanu alal arsi stawaa mu ne ko listiwaaw xam la waaye melaw ci yàlla luñ réere la laaj ko nag bidaa kenn waru koo laaj ne ko yaakaar naa ne yow ñu koy laaj waaju bon nga génne leen ma nit ku bon ci la ci ñu war ko génne ko ca bitti kon nag ñi koy jéem a bay ci saa yaram di wax ne yàlla toog ci kawaadal dañoo réer de wax naa benn ne ko yàlla na ne kaaba gi néegam la wax naa ne naaqatu laay tuddal la boppam gërëm dana boppam it aras aras ci nit mooy lal bi ngay toog buur nag buuree buuram àddina rek dafay nekk ci néegam toog ci kaw lalam bu génnee war géléemam yàlla ndax mu war géléem mu ne ma ngi ndax buñ fa demee daañu ko fekk ci biir mu ne déedéet ma ne ko aras bay noonu la mel laafa laafa teraanga rek la waaye du jaagan muy mbindee yàlla ak mbindeef de yàlla wax na ne laysa kamithlihi shay yàlla mel ni mbindeef mel népp nu mbindeef mel rek yàlla mel noonu de la wañeel na buur maa fi samaawaat la ne asmaani juróom-yaar wa fi la leen nekk ci suñu yaar wa maa bay na maa la nekk diggante ci mbindeef de moom moom mboolem mbindeef yi ci kaw suuf ak ci diggante bi de wa maa tax a ak la nekk ci ron suuf si suuf sareere suuf si juróom-ñaareel si féete suuf moo tudd sara la nekk jaronam loolu yàllaa ko moom de asamaan juróom-ñaar lañu suuf yi juróom-ñaar lañ suuf si mujj nag féete suuf mooy sara sara lu ñuy firi suuf su tooy suuf su tooy si nag ana nekk jaronam ñu ne <coughs> jën nekk jaronam ñu ne yëkk ñu ne saxaratu ga ñu ne géej géej nga xam ne tey moo leen bindeef yépp te moo xenu suuf ci wenn jën rek la la la aw jën a ko xenu jën woowu aw yëkk moo ko teg ci diggante ñaari be jënam yëkk woowu ci aw doj la taxaw mooy saxaratu ba xal see yow jëlokumaan saraa suuf si juróom ñaareel si sot tegu saxaratu ba nag géej jaamu dara moo nekk jaroonam ci jooju wax nga xam ne bu yàlla bëggee ngisal géej yi rek jën woowu dafay ŋare géej yëpp daal di ca yool muus ci benn taxawaay mel ni géej mës daam jën woowu mboolem ñi dem aljanna yëpp resam ca yàlla berne seen bu njëkk ñëpp ca reso la ñuy xañ moo moo xeenu saraare wayin sañ xaram delu bidam nga bil xawli ci wax innahu naka moom buur yàlla mu dana mu xam sirra mbóor wax faa gën jëna bu mbóor de soo bidamee sa wax yàlla nga koy dégg muy sikka muy ñaan su fekkee ni yàlla ko lay dégg la gën a nëbbu yàlla sax mooy li ci saxal te waxuloo ko loolu sax yàlla xam na ko de yàlla ngir nanu ne nit ki ci zaahiram na bakkanam am na xolam am na xel am na roxo am na sirru mooy li jawaraa roxo am na lu gën a nëbbu sirru mooy axfaa la jokkale sirru jaam ak péew yàlla ba de axfaa dara newut ca gannaawam mooy yàlla moo tax mu ne waa axfaa ak dem jënd bu allahu yàlla laa ilaaha déet buur bu rëy am jënd bi laa woon dara moom loolu ñeel na ko las maal suuf alal saa yi waa rafet de yàlla ki nga xam ne keneen wut ak jaamu mooy moom teewe moom moom tuddi rafet yi nga xam ne mooy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi wàcc ci alxuraan ne ku ko takk da nga dem aljana takk ga nag mooy jàng ko wattu ko wala nga xam maanaama wala nga jikkoo jikko yi xam ne ñoo ca nekk rek ku ne ak maqaamaam nu jàmm takke nag tuddi rek aljanna war na ñeel ko rek baatub laa ilaaha illallah baa mun a jaar xuraan lu bari ngir di xoo jaam ci ñuy bari ci kër yonent na ne xayru zikri laa ilaha illallah gën lu jaam di sikkar moo di laa ilaha illallah wa xayru du'aay alhamdulillah gën ñaan mooy alhamdulillah beneen riwaayaat mu ne gën ñaan astaxfirullah ndax baalama na woo laa ilaha illallah wa astaxfir zambika la ko ci yàlla tegal sikkar daal yonent na ne lu ma wax maa ngi ñama jëkkoon ci yonant moo di laa ilaha illallah kon boo bëggee sikkar rek sikkaral laa ilaha illallah gën ci ñaan moo di astaghfirullah wala alhamdulillah lu mu ci doon astaghfirullah bala yàlla say bakkaar ndaxte jaam yi dara doxul seen diggante ak seeni jàkku teef lu mooy seeni bakkaar wala gën ji gën ji ñaan moo di ñaa moo di gën ji ñaan moo di alhamdulilah alhamdulilah moo di sant yàlla salaatu la ci sant yàlla kon nag si kari li ci gën moo di listixfaar salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah def lu tax yàlla bëril tudd laa ilaha illallah ci alquran nag fàttali ñu ne loolu mooy suñu teraaxe moo di suñu mat tax na bi war nañu koy bëri alxuraan tudd na baatab allah ñaari junneeg ñaar téeméer juróom benn fukk ci yoon laa ilaha illallah baamu na ko lu dul benn yoon luy hikmatu ci loolu yëfi yett yëf rek la lu mat loo xam ne ak wàññeeku du ko gaar mukk ak lu wàññeeku te du mat mukk ak loo xam ne ay jamono mu mat ay jamono mu wàññeeku li mat te wàññeeku mënu koo gaar moo di yàlla ci jëmmam ak malaayika yi ci xëbb yàlla malaayika yi amuñ genn wàññeeku ndax yusabbihuuna layla wan nahaara laa yafturuun sikkar rek mooy seen dund ni nokki mel ci yow duñ lekk duñ naan duñ sëy tudd yàlla rek mooy seen liggéey ñooñu amuñ genn wàññeeku laa yaxsanu laaha maa amaroom wa yafaluuna maa yu'maruun mooy yàlla mën daa am ci ñoom ñoom te wàññeeku yëpp mi ngi bàyyi ko ci mooy yàlla malaayika yi ñoom mat nañ te duñu wàññeeku mukk li wàññeeku te du mat mukk kooku moo di jamaat yi ak gàncax yeeg bàyyi ma ñoom wàññeeku nañ te duñ mat mukk kenn ku mat ñëw ci ñoom noonu ñu mel rek na lañ mën mel amuñ yonent amuñ waliyu amuñ leneen li nga xam nag ne ay jamono mu wàññeeku ay jamono mu mat kooku moo di doomu aadama doomu aadama yi tàng mu wàññeeku yi tàng mu mat ak matam dafa bàyyikoo ci jëmmam ak matam bàyyikoo ci jëmmam ban du tàggoog mat mukk ndax nit du tàggoog jëmmam waaye nag ak matam dafa bàyyi ko ci leneen leneen la moo di lan moo di tudd yàlla moo tax doomu aadama saa yu mu fàttalikoo yàlla rek mu ngi ci waxtu mat saa yu ngi ci lépp loo xam ne moo di matam dafay faral di ko tudd rek ci doomu aadama ku ci dëkk ci dëkk wala nga xas kanu ci giit te jàpp ne giit googa ak yëkkatiku la wala dëkk booba ak yëkkatiku la doo dañ di ko tudd mukk foo gis nit ma ngay faral maan doomu réew sangam laa wala muy tudd xeetam dégg wolof man wolof piir laa tukuróor na man tukuróor piir laa séeréer man séeréer piir laa loolu dañ jàpp ne ak mat la doom ndar na man doom ndar piir laa saalum saalum na man saalum saalum piir laa kajoor na man kajoor kajoor laa bawal na man bawal bawal laa lébu na man lébu laa lu tax ñuy faral di wax loolu dañ jàpp ne loola moo di seen ak mat nit nag ñun jàpp ne moo di matam fay faral di ko tudd lii dëgg nag mooy nit ki dara du matam mooy tudd yàlla bi nga xamee tudd yàlla moo di matam nag war nga koo bëril moo tax yàlla bëril tudd yàlla ndax ñu roy ko ci bëril tudd googu ndax dëgg-dëgg loolu moo di suñu mat yi nga gis nii doomu aadama képp koo xam ne tuddkatub yàlla nga ci suuf ñooñu asamaan ak lay séentu ñuy leer ci asamaan ni ki nga xam ne ñooñ suuf noonu la ñuy séentoo biddiw yeeg weer tuddkati yàlla yi noonu lañu mel ci asamaan ñooy biddiw suuf si ak weeru suuf si ñooy asamaan di leen séentu kon nag jaam bu nekk la ko war mooy ne bari tudd yàlla kem kàttanam de di kër nag te ci gën doo adi mooy tudd yàlla ci làmmiñ boo ko bërilee mën a am tudd yàlla ci sa xol boo ko bërilee mën a am tudd yàlla ci sa roxo te loolu mooy fàddu ca ka tudd ba gisatoo lenn lu dul moom nit mën naa sopp lépp lab ca ba dootoo gis dara lu dul moom dootoo dégg dara lu dul moom am na ñoo xam ne sopp jigéen rek dana leen labal ba nga xam ne da nga ñëw tiim leen wax leen duñ dégg nga taxaw ci kanam duñ la gis duñ gis lu mooy lañ bëgg moom lañuy xalaa xayal ba dootuñu gis leneen lu dul noonu am na xam ne àgg nañ ci moom ngir ci yàlla ñooñu bu ñu waxee ne gisuñ dara lu muy yàlla ku ko la di nga dëgg bu <coughs> dëgg mu ne ñeel na ko ay tudd yu rafet mooy juróom-ñeent fukk ak juróom ñenant yi nga xam ne ku leen takk dem aljanna yàlla mooy cosaan li ah, allah mooy cosaan li tudd yëpp tuddi allah la laaw nag duñ ko wax ne tudd gën a tuur la moo tax be kooku mooy lismul asam foofu xalamaaw yi de kóode saa yëpp daje nañ ci mooy tudd yàlla wi gën mag ay turam nag rafet nañ ay meloom rafet nañ moom yàlla ñaari gaay mas nañu ñëw ci benn wàlliyu di ko wax ne ko nag ñu waa kenn ki ku rafet la kenn ki di ku ñaaw mu ne ku rafet tey yow gis nga ni nga rafete mu ne ko waaw mu ne ko ku rafete ni yow daal rafetu ci moom muy def lu ñaaw bul def dara lu ñaaw defal lu rafet rek wala yàlla def la rafetal rafetu ci yow ngay def lu ñaaw wala ngay wax lu ñaaw demal ku ñaaw ka def mu ne ko gis nga ni nga ñaawee mu ne ko waaw mu ne ko it sa ñaawaay bii war na cee boole di wax di lu ñaaw wala ngay wax lu ñaaw wala rafetuloo na nga bëre ba rafetal sa jëf waaw rafetal say wax day loolu mooy jaam bi ak yàlla de yàlla itam dafa rafet rafet ay tuub bi mu rafetee rafet ay tuub ñu ngi yaakaar ci moom lépp def ci ñun dara lu ñaaw de ñun nag dañoo ñaaw ñu ñaawee nag ñu ngi yaakaar ne su ñaawee bi yàlla duñu ci ci dolli mbugalam yàlla de xaala <clears throat> ndax dikkal na la xadiisu muusa solos muusa ma jaaxa ndax solos yonente yàlla muusa ñëwoon na la yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam isra ba mu gisee naaran safara ba muusa gisee safara suy tàkk te booba ma nga bàyyi ko Madyana di ñibbi misra gisa si muusa moo gën a bëri muy baamu ci alquran muusa ak firawna ndax firawna li muy mbëru yépp ku xelu la te yàlla dafa bëgg nit ko am xel ñu jox ko fee Numruud bëriwul ci Alxuraan ndax Numruud dafa ñàkk am xel te dof nag bàyyee ko Madyana di ñibbi Misra rañaan guddi ànd ak jabaram ak seeni gàtt seeni sàmm muy guddi gu sedd goo xam ne sedd ba kenn àttanu ko ñu réer itam yoon wa Muusaa seen safara fa xaalatam wax li ahli ñaan jabaram ñu ko soxleen fi daf koy gamoo ngir màggal wala jabar ji mi nga ànd doom ji mu wësin ak sàmm yi leen di sàmmal gàtt yi mu mu jam mu jamale ne im kusoo sax leen filee ñeen aka man aanastu fiyen na safara we ndax man fiyen naa safara ndax man addi ko naa ci moom da xaw si njiit safara fa ini taal leen ndax liw bi nga xam ne ci rek aw aji dooru li ca ma fekk naari ca safara bu dana aji jubal ma wala ma borom ñu nekk ca safara daañu mën a fekkal yoonu misra loolu ko taxoon a jóg jaam aju yaadina rek dana ko tax a jóg yàlla faj ca ajoom ju mag far Muusaa dëgg-dëgg soxla si àddina rek ko taxoon di dem dafa séenoon safara dugg jaar ci pour mën a taal jaaru moom ñoñam gis itam ay nit ñu ko tegtal yoonu misra fa nga xam ne fa la bëggoon a ñibbi waaye gis na lu ëpp loolu de wala maa ataa ba mu dikkalee ko noo di xooye ko yaa Musa yow Musa nii naka man bu dégg lu kenn mas la dégg ana man rabbuka maay borom sa de safara waxoo ko ne ko ey Musa man duma safara de maa yàlla mi la moom wax la summin naa lay ka yaay dal sa innaka naka yow bil waadi aji nekk ca qur'aan muqaddasi way wuñ sellal wadi wuñ barkeel tuwaan tuwaade waa tuwaa tuwaade léegi summi sa dàll yi nga sol mu daldi summi dàll yi mu ne ko yaa ngi ci qur'u sell mooy mooy tuwaade dinañ ko qur'u sell ndax fa la Muusaa gisee yàlla yonent yàlla Muusaa dawewoon na ci xisaam ne dafa reyoon tukkiw ca Misra Firawna di ko wut bëgg koo mu gàddaay dem Madyan ba mu demee <clears throat> dem ci yonent Yàlla Shuaybu yonent Yàlla Shuaybu ne ko sàmmal ma sama gàtt yi juróom ñetti at wala fukk ma may la sama doom ci jigéen Muusa nangu loolu rek mooy pas-pas ak sëy ba Muusa denc doom ja sàmm ba ci ba mat mu ànd jabaram fekk jabaram it baayam may na ko ca gàtt ab gétt saafam yàlla defal ko ko wa ne su wane wutoon xaali jëm ca xel wa yàlla dana ko jox mu gisaat bu doy wali xel wa waaye waa xelal bu buñ ko yónnee kaatefam nen ko defal ca wa de ndax moo wax ne am na soxla ci xel bi Musa guddal na wax ji li yaa xaaya rek doyoon na ci tontu li waaye guddal na ko ndax ndax ci waxante gi waxante gi muy booy wax ak sopp doo bëgg wax ja gaaw a jeex moo tax mu guddal wax gàttal na ko itam cig wet ne waliya fi haa maari bu uxraa kontewut yëpp ngit ngit bu fekkoon ne na yéen eh, soxla aajo yëpp bon dana gudd te loolu itam du teg yéen moo tax guddal na ngit bànneexu gàttal na itam ngit adab alo yàlla ne ko sànni ko yaa Musa yaa Musa sànni leen woowu laa fa alqaa tam ko la fekk yéen moom hayatun jaani na soxna bi dana ko waaw sama ragal jàpp ko jàppal suñ ko gën a ragale te su dee ñu ñu jàpp ko ko gën a ragale mooy na delloo ko mu fa jàpp dëgg mu ne jaam jaam jaam jaam mu daal di ko fekk ci loxoom de ñun papa yoo rek loxo loxo loxoom lay jot ko. ndax gannaaw yi ci biir dund ko. papa sama wàllu benn bi boobu mu faa ngi waaye su dëkkoon bi jëfee yàlla na ko papa te loxoom sa mbagg ñu di ci joxe ñu daal di papa loxo lay sama bi rek wala ñun papa yoo rek loxo bi rek gannaaw yi jëm ci mbagg fa mu ne ko dugal sa loxo di sa diggante mbagg mu def ñu dugal loxoom maanaam ci biir am daal génne ko taxul dana mu génne béy ba am na ñu daal ñu koy ñu bari loxo bi Musaa dafa soon ñu dugal ko ci jubaam rek génne muy mel ni jël sa njëloore leer na ñu def borom ceeña ñu gënoon kaateef rek xet wi mooy kaateef bi def loxo bi mooy kaateef ñaareel bi parce que na ko doon kaateef bu juróom-ñeenti kaateef ñuul yaakaar bi noonu wala mën naa yaakaar naa ko kaateef alkuura yi man yàlla naa la woon ci sama kaateef yu mag yi rek parce que man gis nga ko ab yonent ndax ñu ne woon nag moom gannaaw na saxaar deewoon na mu ne saxaar mu dayoo de ba yow ak yàlla de di tax yàlla seen ko nag mu ngoog yàlla def naa yónni ca Firawna ca Misra nga waat ko ne ndax Firawna deew na te jéggi na dayoo de xaaral wax Moussa ne rabbi yow nga ubbi ñaan na sabri dënn sama mu ne ko nga mu ubbi sama dënn waaw ak yonent bi ma bi ma neen waaye si yàlla nga jàppandal li am réer yi sama yàlla nga ma jàppandal sama mbir ba ma mën a jot jotal yonent bi ma yónni wax lu yàlla nga fekk en toog toog ñu ngi saa ñu ngi jël am sama yëpp ngi ko xool yàlla nga ma fekk toog toog bi nga xam ne nekk ba nga xam ne mooy yàlla fa di doon nampal looy yaayam te di ko fay weer. topp nag Moussa ba nga xam ne dafay wax yàlla ne ko damay indi sama doom ma di ko ma di ko wér Moussa ba muy ab liir di namp di ko indee Firawna suy gis Firawna rek daal di jàpp di ci gis mu mu rëcc leen rëcc leen mbooloo mi yëpp ñu déglu su ko defee rek mu mu mer moom Firawna rek ñoo gën a jëlee duul gën a dem baalu mooy dara ci ñu ma doon wax ne mooy dana sama nguur waaw Asiya si jabari Firawna ne ko déedéet ñu gën a rek amul dara ñu xam ne wu taw ab libi door ak xale safara mu ne indi leen di door a xol safara te yow ci kanam ñu indi di door a xol safara Musaa xol saf xol safara waaw sax ko ci gémmiñam lan moo dakk nag waaw de moo taxoon mu desoon ba muy gone saf na ko ci loxoom lakkut waaw mu def ko ci mu mu def ko ci gémmiñam mu lakk lan yu war ngir waaw jëm tànk ci yàlla bëgg a feeñal de doo tam na ko muy gone te yàlla yow ni ko rek doo tam ko daal di dañ loolu ci lan yu war rek la doon a tëgg wañal defal nit ña nga ko gërëm jëlaat naa di ci ñoom sama alors maa xam maa fi mbokk moom it. dafa gis mu baaxoo naka yàlla mu fi dëngam fekk ci kaw la am ñam jàppandal ko mu ma jëfal yonent bi dana yabal magam mooy mu fi yonentam ñaareel ñu dërël bi ñëw asri gannaaw sama de waaye fi ku bokkale am ñu fi dem yonent sama. te yonent bi ak ngi noonu sax daal la kese naa ji bëri ji bëri. nekk ah yàlla na ko xamul dina joxe sa rasul ak kat bi ba yàlla mu ba yàlla mu wura li nga doon fàtte yëpp jox nañ la ko daal yàlla daal di yónni Arouna te faa ba mu nekk yëpp daf ñu Arouna am rek mu faale ñaan na yàlla feccil ko lamiñam yàlla feccil ko lamiñam nit lamiñam moo mooy cër bi nga xam ne moo gën a mat ci moom su fekkee ku mat la moo gën a wàññeeku ci moom su fekkee ku wàññeeku la yaaram na ne nit lamiñam mooy genn wàllam genn wàll gi mooy xol bi li ci def yëpp yàpp rek la ak deret amul benn faayda waaye nit ki yaaram yi dina tuuti rek ca laaju làmmiñam ak xolam làmmiñ nag moo mooy kees gi cër cër yëpp moo ci xees moo gën ci cër yi cër yëpp itam moo ci gën de luy maanaam loolu su fekkee jaam bi dafa xiw làmmiñam a gën ci moom ndax du wax lu may lu baax waaye su fekkee ni jaam bu yàqu itam lamiñ ma yées ci moom du wax lu mooy bon te lamiñ mboolem yi yàlla bind moo ci ëpp kàttan moo ci ëpp jëf ndax moom rek a mën a jëf ci lu teew ak lu faddu moom rek a mën a jëf ci lu am ak lu moom rek a mën a jëf ci dëgg ak naar moom jëf ci yàlla dara lamiñ lamiñ mën naa wax ci yàlla lamiñ mën naa wax mën naa wax lu am lamiñ mën naa wax lu amul mën naa wax lu teew mën naa wax lu fattu lamiñ mën naa jëf nit ci toogee lamiñ mën naa jëf nit ci taxawee lamiñ mën naa jëf nit ci tëddee lamiñ mën naa jëf nit ci dox mën naa jëf nit ci lekk moom amul benn waxtu woo xam ne jëf na ko moo tax de su yàqoo daal nit ci yàqu na su yéwénee itam suñu si yéwénee itam mu yéwén de moo tax ba yàlla wërale ko safara ñett fukki bañ la samp wërale ko teg ci kawlaal bi ñaari tuñ tegu ci bañ la su la bëggee yóbbu safara tëj ko ci kaso boobu ko yàlla takkal de ñebal rek bul waaye booy ña rek mu yóbbu la safara de Omar fekk na si ñaaraaw te ni kas boppam génne la amee ñoom gudd mu ay kas Omar na ko jéem daaw ka xam nga ne yow yàlla baal na la mu ne kii def maa bëgg yóbbu safara li wa sallam am ku ne yonent ah ndax yàlla rek lan nga ko yóbbu de waaye su baaxee itam moo gën ci kër yëpp de bu fekkee waxam yëpp mooy tudd yàlla ak di gërëm baax kon tey baax na lu baax waaye fi nga xam ne tamit jëw rek ak rambaaj kore mooy ci cëri buur ne wala xam na nan naa te yónent maa ngi fi mara tan yoon ko xaawa neen nga xam tey yónent yàlla Musaa yàlla sama naa la li nga doon sàkk léegi waaye xam nga ne loolu sama njëriñ benn teewal naa la beneen yoon waaye naa ba nu def wa dee ilaa aw mi te gën ci maa ngi wax a yàlla yàq yi wax dëgg waaw xam ngeen ne yàq yi wax ko daal yàq yi wax dëgg à nekk ci biir mooy sànni ko du sànni du ko wax ak yow yaayam jur na ko te yàlla yàq yi war ko lan ko na ko sànni Moussa ci wax dafa Moussa ci waxane sànni ko ci géej gi. xanaa sànni boo am yoon mu dëkk ma waxoon sa yaay loolu yaa ko ci jàpp ba aduwum noonu ñu naan waa aduwum tey noonu loolu ñu ngi ko doon ñu waa ca biir kër Firawna dana ko for de mu sànni Muusaa ca dex ga Firawna for ko wa alqaytu sama sànni man yàlla alayka ci yow muhabbatan cofeel lim ñu gëtt ko ci man de bañ la foree ma sànni ci yow cofeel boo xam ne ku la gis bëgg la hatta Firawna sax ba mu la gisee ba ñu ngi ko taggoog yow de wala gis naa ak ngir ma yaarab la ala ci ba bëgg itam ñëw yar la ci sama sàmm man yàlla comme si da dama dox recruté ak jigéen sa tur Mariam ba tax yooyu tamit wax ala adullukum ndax te teel ko yéen ala man yàq loo jot a gën a mu yar ko de waaw ñu daal di ko wëri ñu daal di dem wooy yaayam de waaw fara jaamaata doon delloo la yow Moussa daaw ñu ko lëgëm ndax xolam sedd wala tax doon tabul bu mu jàq de yéen si yàlla Musaa Haaruna magam ñu ngi tudd ci at yi nga xam ne mooy atam ba muy rey doom bu góor bu ci Bani Israayil mu rey da rey juróom-ñaar fukki junni gone yu juddu ak ñaar fukki yu juddu woon ba noppi ba wax jaamu bi mais téeméeri junni ak fukki junni la Firawna rey ci xaleel di fonk Musaa xale bi ñu koy jéem a fom fom dana judd ci Misra ko yaral sa bopp ba mu def la ñu ngay def sa daraja ci li mën yàlla joxe ko xam na nga xam nag ne gone gone gu ndaw na am na ñu ko ci gone bu dugg ñu rey bu yàggee kat di yel na koy liggéeyal Firawna seet lii nag mu bon dama koy def atam ba dugub bi mu bàyyee ndax ñu mën a am jaam yuñ atam ba muñ tàggoon ci la Haaruna juddu atam juddu Muusaa ba ko yaayam am dee Firawna ko boole ay forkat ay jigéenu saa saam ñu ko seetoon saa yu jigéen jigéen góor ñu rey ñu di ko wër di ko ñëw ko te bés ba ba mujj na forkat yi xam nañ ne tey war naa wàcc tey ñu ko jërëm bu ñëw ba mu déggee ñu ñëw rek ñu dee fab xale ñu tànn ko ci pour pour ñu lakk mbiru ci kër gi ñu ñëw naka boobu fóon sa doom da wool yan wa dara ci ñëw ñu seet kër yi ne yàlla wool kër yi dara ci dara ñoom ñu muy béy yëpp xanaa suñ suñ fàtte moom dañuy béy suñu benn pour nga seet ñu ko jëndee ñu dara ñu daal di gën a jot ñu ci jiwu benn naka lañ dem ba xam ne raw na ne bari yaa daal di taw génn fekk dara jotu ko di namp ndox di namp néew ñu ñu di namp lem ñu ñu ndax bu ñu dina dina nam ko xobi leen ñu màgg ci bés ñu doom di màgg ci weer ci fan yi ñu gàtt gàtt yàlla nañ màgg bañ ne bu doom ci biir ren fore yàlla nañ ne ko sa doomam boobu nampal ko danaa ko waxtu kenn mënuñu ko dara su ci fàttal darut nag waa jël waxande nga def ko ci fan waxande wa ci géej noonam fii Firawna dana ko for naa ko delloo si kenn ci mun dara ak mu daal di waxaleen sànni ko na Firawna ñu nguuram ak nguuram juree yëpp yàlla may ko benn doom mooy benn doom bu am jàngoro juree ci gaal docteur bu xaabee jabarkat yi faj nañu faj nañu ci bu xaabee ko bés sàngam ci weer sàngam ñu def dana génn ci biir dex bi soo ko jàppee lorom ya lorom ya mooy falsagoor bi guddi ga do guddi ga yaayu Isa yaayu Musa sànni Musa ca dex ga bés teel rek mooy bés booba ñu saari xaraloon Firawna ñu daal di koy sampalu ci géej gi daal di yebal mool yëpp ñu seetlu leen lu ci géej gi ñu leen di ñu dem ci waxale mu tax ci benn garab moo tax ñu di ko wax Moussa doomi garab ak ndox ñu ngi ko fekk ci ndox ci wetu garab Moussa noonu la tuddoon ñu daal di ko for daal di indi ñoo xam ne dañu leen gis mu ne ubbi leen ñu ubbi gis xale boo xam ne daal lu rafet ni moom bët ni ci ko gis mu daal di ne ah baat lii di gën gi ma waxoon ne mooy deme sama nguur yàlla def Asiya di jabaram moo ko moom ñu la moom sa kooku mooy ne ko déedéet ñu xaleel walla yàlla mayuñu doom maag yow yàlla ñu ko may rek pour ñu def ko suñu doom pour ñu jëriñ dina xanaa yow lay jëriñ man de du ma jëriñ ñu ne ko kii daal su dee doom du doom di bokk ci bani Israël bu fekkee ni ci la bokk itam juddu ci atam am nga ne am na at dina waaw te den lor yi jeex lor yi waxoon lor yi ñu ngi doom ci moom daal di wér ci taxawaay raw na daal di ñëw nag ci këram nag danañ ma waxoon nag jigéen bi ma yaral sama doom fii daal di bëgg Muusaa nag mbëggeel boo xam ne yaayam sax bëgg jigéen bi ma ko yaral di ma ko nampaloo weer wu nekk damaa ko fay saa ba mu fees ak jullit door ñu xool jigéen ñi si dëkk ba ñu ñëpp jigéen ñi jox rek Moussa bañ ñu nàmp weeram jigéen ak Moussa Mariam wala Kaltoum ñu dox ba fekk ñoom ñu ngi leen man de mën naa mu ne ko demal wooyi ko mu dem wooyaayam yaay ji ñëw na ko lañ ko jox Musaa rek Musaa nam Firawna ne ah ndaw si yeloo doon sama doom bi ci suba tey nampal ko liñ ko wan yëpp ay suñu lañ bañ a leen yoon saamu na nga ko wane mu ne man damaa neex kat neex am neew kenn mos ngeen tey sama wéen moo su may namp na ko dina wax nga dëgg te man dama ko nampalal ko dëgg weer wu ne naa la jox saabam koy sëgri moom la Musa delloo ci yaayam di ko nampal Firawna gàddu yëpp waxatal tax taga rey na son bakkan ma Musa la ñu xam ne di jàppale Musa tere nag Firawna daal di ko nangu amel ko boppam ni ñu sol Firawna moom lañ koy sol moom Musa waru waaye Firawna lay war waaw na ko boppam xalaat bu dee yonent Yàlla Muusaa ci doxantu bés romb benn picc boo xam ne mi ngi tàggat benn Ibrahima yi Ibrahima yi waxoo ko wàllu ne ko yow ci nga nante am soo bon ak suñu nga suñu may tàggat ne daf may loo mat Muusaa ñëw ne ko waa ña xam ci picc yi bu ko xenu loo mat mu ne ko xenu ko yow boo ko mbokkam Firawna la jaw de ñoom Muusaa bu ko wàññi yow yaa ko xenu Muusaa ne ko man daal ko fes rek ñu dee dana jéemaa ka turu musal la ñu xam ne ci jàkkaarloo ja jàkkaarloo ja nga amoon ba nga rayee ba kan boobu yàlla maa la ca musal ba kattan naa ka natt noonu la ku toonoon na ko natt yu bëri moom Musaa yàlla ak waaye am yàlla gis ko nga sax ci ñu na ay xat yi di tukki yàlla na leen ci ñu na leen gannaaw ga nag ba Musaa rayee tukki yi ko nag gis nañu ñu bëgg ko rey nag ñu daal di génn kàddaay yàlla jëm waaw ñu nekk moom di ko sàmmaan waaw pour jabar mu sàmmaloo ko fukki at foog ko may doomam bu jigéen de su ma jiita ko nga dëkk tey ala qadri ci daraja ya Musa Musa jaar na foofu yëpp ñu dina génn ci nga Misra waaw gannaaw boo amee ñoom daraja am yéen ci dëkk waxtaan ko tànn na ma ne fii ñu def maa la tànnal sama bopp di sab demal am te a waaxoo sa bopp sa bi ayaat yi ànd ak aw bi sama juróom yonante wala tam yaa bu leen tayal ci fikri fikri ci sama ci sa baa dem leen yéen ñaar ila garaam jëf ci am ñu ñëw na te moom taxaa beew na ñu taxaa jëgg mu daay ko woote ak yàlla ko xoolaa wax leen nag yow ñu ko xawlan wax la yi ñu daay yi mooy ngeen demee nag bu leen di wax ak Firawna waxee nag moom waa wax ji mooy leen laa law ndax le moom yetazakkaru mu waa waa bi aw yaxtaay te mu ragal yàlla ren moo tax de waaw rafetal te di ko ànd ak lépp mbindeef li ñu xëy ci waaw loolu la yàlla santaane de nit ban da bon da bone ni garaaw ni waaw ñun mun da am daraja ba day Muusaa daraja Muusaa mu am daraja moom moo ak Haaruna yàlla am koy wax ne na nooyal waxam ci kanam garaaw na waaw saay saay boobu de xaalaa ñu wax rabbana yow borom sunu inna naa na tanun na xaafu danañu ragal ak yàlla ko ñu jóg yàlla yàlla na ci waaw ñëpp i jabu mu gawa de xaaral mu ne laa ko xaaral bu leen ragal ñu ne tamit maa fi ma dina fi ma def yéen maa dina dégg daan dana mu wax ko waa alaaka ma gis loolu dana mu jëf ko de bu leen ragal dara maa ngi ànd ak yéen lépp wax maa ngi koy dégg lépp li muy jëf maa ngi koy gis rek ko faqulaa wax leen ne ko dinaa naka ñun rasuula rabbika ñaari yónent ci borom fa lañu baat si yónent maanaam dañu bani Israaïla bani Israaïla ñu gëm xam de wala toise ñun te ak ginnaaw dañu ko mën a dee ayatin juulaay ñu rabbi ko tuddee borom ko muy tasile ak dëgg diine wa salaamu mucc ala man ittaba'a war na ka topp mu war na aji naka la ko ka topp mu alhuda am mbirde ñu sa wa ko wax salaamu alaykum dagani wa alaykum ala man ittaba'a alhuda dem dinaa naka na ilay naa jëm jëriñ anam asaaba bugal ala man kasaba war na tawet mu wata wala tak dëddee fépp koo xam ne waaw dëdd waaw kooku moom la yàlla salaamu alaa man ittaba'al hudaa loolu la ñu nuyoo waaw yéefar de waaye kenn du ko nuyoo jullit jaay ñu bari nag dañu tuddee jullit itam naa ko salaamu alaa man ittaba'al hudaa daga mu de waaw xaaral ana koy borom seen waaw Muusaa yow Muusaa ba Muusaa ñëwee ba ne ko yaa di yonent yàlla lañ mu borom sax du maa seen borom wala wax rabbunaa borom sunu allazii mooy ki nga ah Paa jox na mu kulle si indi kuréel xam ko bindam maa daa toog ñu jubal ko jëf ci lekk mën naa ma day dem mu ne ko yàlla boo ko xamul ki nga xam ne lépp lu leen moo ko bind te suñ bind moo la bindal fii waaw sax lekk ak sax naan ak sa waaye de bàyyi ma sax xam nañ loolu. Firaaw na ba mu déggee Moussa mu xam ne bu ko laajatee mu wax lay wu gën a leer léegi tey ñu gëm ñu ñoom jotaay bi xaala mu ne ko fa ma baalul xurón yi ana luy biram xeet yo mi laa réew jëkke mu ne ko nett li ma ko fay xeeti jëkk yi rek moom noog góorak noog noog saalin waaw bëgg na ko soxlaal ci waaw wéetal ak yàlla bi ñuy biral ndax waaw mu waaw doxloo noppi ni ngi niñ déglu lu jëm ci waaw taw mu bëgg koo xisaloo rek di ko laaj histoire xeet yi yoon ala wax Moussa ne ko xel maa xam-xam te ne rabbi yaa ji nekk la fa borom sama kitaabun ci téere laa yàlla tudd ba faddu ci rabbi borom sama wala yam sax faddu ci mu rek waaw mu bàyyi bañ ne ko loolu yàlla ko xam delluwaat ca a allah ci yàlla mooy ne jaala bind na mu lakk ñeel la la suuf ñaaral mu dib lal soo xamul yàlla mooy ci nga xam ne mu bind suuf si defal ñu koy mu dib lal waxtalaka sam jàppandal lakk ñeel leen faa ci suuf subulan ay yoon wa antola sam wàccee ñu ne sama yëpp ko jaa faafaj naa seen jëli bi joomu aswaajana ay xeet min nabaatin ci digg gàncax ko saa yi lu sosantikoo ñu ne leen kuloo lekk leen yéen doomu aadama yi war xaw faral leen anaamakum ay jibi jëf seen de loo bu xamee taw bi taw na mbay mi ñor nit ñi lekk waa xàll bi itam waaw saxal mër-mër waaw jële bi yëpp naaj yëpp dëgg xar yi ñoom it ñu far waaw lekk de dina fi saari te naka ji nekk la ci loole waaye duñ ko sëriñ tëf sëriñ tëf ñu ma ñëwoon sëriñ tëf min haa tukkee ci suuf xalax naa ko lu nu bind leen ndax aadama seen bàyyi te ci suuf de boo nag mel ne yéen ñëpp ci suuf la leen yàlla bindee te yaa ci suuf mo def loolu delloo leen te yéen ñëpp ci dee ñu bàmmeel waaw su ko defee suuxlu gis nga muy gën leen saawar sax yow waxaawe neen ku nekk daañu la dekkal itam gis ba ngay dekk it ci suuf lay génne wala xar aray naa wan nañ ko moom garaaw naa waaye dina taw bi suñuy juróom-ñaar bi. sulaa yëpp si yéen est ce que dafa tëb yàgg yéen waaw waaw tamit tam yàlla wa na ko taw i Moussa war na ko juróom-ñeent ci taw bi. ñu gën a tumurànke waaw nga ni jiile yëpp garaaw na weddi ko lànk ne moom du ko métti xaalam wax. ak jiitu naa di tënk dañuy yow Moussa li tuxrijana ngir na nga génne ni min ardina yëkkati ci suuf suñu bisimilah ci suñu jabar sa yaa Moussa yaa Moussa ah léegi nag xam naa sa yëg da ngaa bëgg a ñëw pour génne ñu Misra rek waaw moom Misra dinaa ci na sa wallaahi dana nu dikkee rek bisimilah suñu jabar nit ñi de dinaa la indi jabar ba benn naa diggante sa dugub ba bay na tax diggante sa mawee doon delluwaay laa ma xool foofu ba xotti ko noonu mu la am di jaajëf yow. makkaan ci barab ci woon bu dee aji xamoo ci ñun ne nañ fàtte jël mu waa barab boo xam ne fa la ñuy daje waaw xaaral wax Moussa ne mawee bi kum dool seen yow bu suñu si mooy jëfët saar bi ma leen di sut ñett bi ñëw te saam na ñett yoo xam ne bu dajee ah addina soo su fay daje ma leen di gis ñett baa na nekk suñu jëfët daje ñun ñëpp de waa ngi soxla si fam yafat naa suñu ñett jamaatan boole seedoo fexeem waroon fexeem ba su ma ataa topp ñu dikk ne Firawna daal di waaw dajale ñu ñu fexeem ñu def seen i pexe daal di dikk xaala ñu ñëw seen i defar de jabar yi indi suuf dinañ fi dinañ waaw juróom ñaar fukk ak dina lay ji jabar ñu ne fanweeri junni ñu ne fukki junni a na leen jëlee ca Paris ñetti téeméer yi ñu ñetti téeméer yi ñu jëlee ñu la seen yére ñu ci boppam ñu juróom ñeenti téeméeri jabar yoo xam ne su ci nee ñu sos ay jërëm yoo xam ne ay buuma ki xet rek yu soteeku jaan lañ xaala wax law mu ne leen Muusa Muusa laa tas koy la sumu taqoo leen ak dugg laa tas taroo jërëm diid xan laa waral yàlla kasi ba nar satakum bon dana mu xalak leen biensa bin ci mbugal waxat xaaba sart na ma ne Suraaka bi na mu nar waral yàlla de Fatima sama tañ ko ci am rawum diggan bay noom diggan seen waa saru sëñ na duna jiwaa déeri xaaloo wax nañu ne naa saani na kañu le ñaar Muusa ak Haaruna le sahiraani ñaari jabar lañ yuri daani danañu namaan yoxe jaakum bu ñu génne leen min abdi sin ñun tëgee gis seen ci Misra bisimilah ci njëkk seen. waaye xalaat ak njëriñ du tariqa ci dugub ci diine seen almusla ji daa ji gën. ñu ne sàggane kat ñaari jabar yële daal solli seen diine ji baax bi indi si seen diine ji ñoo indi de waa ñoo dogu leen tey def seen pexe seen na ngeen def seen pexe ba waaw sakkal ñu ne de su muy doo topp di tëlee di tëlee leen sakkal nit de wax dëgg laa pexe na Aliou ma sey na li saala kan wax yaa Moussa yow Moussa man ci xeetan ci biir a ma nattoono dana nu natt awala man alxaadim yooyu dana te sànni na mu de jabaree laaj ko nag ne ko jëkkale sànni wala ñu jëkk sànni xaala wax Moussa bal dañuy alxoo sànni leen Moussa leen jëkk leen sànni te itam tuum la fekk ci baaluum ay buumteen wane tiiwum ak i xetteen yu xëyalu def na génneer ngay jëm ci moom min téeri ñu dem jabar seen naa naka ñoom ay jaam lañu façon yooyu danañuy dox de ñu dal di sànni seen nga jaar seen buum yi dëkk mbir mbir ñu ñenn jaam ñu jabar rek waaw jëfandikoo yëpp dina sëy ci boppam. dina ko ragal Moussa Moussa. Moussa ragal nag ragalu doon waaw jabar gan nag mu gisaat lépp ragaloon mooy mu jaxasoo mu lënt rek rek mu nekk saaroo te bëgg ji lu feeñ. pour naan wax ñaan solaa taxaw bu ragal. nekk na ko yàlla yaa ajjuma. yàlla ne ko bu ragal dara yaay not. wa ci tamit maa fi yàlla ni ko la nekk ñu ngi lay jox. wala tax mu wan maa sonn wala ñu ma sanoo naka la ñu defoon saytu saa yi sa ren jabar rek la wala ñu defoon saa yi jabar ay ko ata da ko mën a dikkee fo sa taw daw saar ci jabar rek jëgal mu ñu ñëw ci jëf ñu fa sa ñu taw ñu ko ci ja ko ko jaani ñango ñu ko ko def ñu ko jaani ñango nga xam ne jabar rek ko ko ñu leen wan na leen tërëf tërëf tërëf tërëf ba ñu ci ya ñu wan na ba ñu nga xam ne ñu ci barab ba waaw do jàng waaw rek ñu jëf di def jàng waaw waaw jànge waaw song nag jëbal ci Firawna ñun jërëjëf juróom-ñaar fukk ak daw waaw bii daw ko waaw mu tojal da tojal waaw yéen yéen soloon daw ko digg ca ndambalaanam la waaw jànge topp ko di ñëw waaw seet ay ñaamam te tuut ca ndambalaan la de mais Firawna jëne wala ma woon la ak ndambalaan bi du ne sa la yaroon waaw jàppal xel bi rek dinaa gëm de Moussa tey ko mu dellu nekkaat xel jàppale daal di rot foofu ñun ci jógal ñoom ñëpp alo wax nañu ne moom la ñu koy jënd ji rabbi Aarona ci borom Aarona Firawna ne man Aarona sama jaam la maa ko moom wa Muusa ñu ne ko oh, Muusa ak Muusa ñu ne borom Muusa lañu wax Muusa moom Firawna mu ne yéen ko def xaala mu ne ah, man ci dëggal ngeen la ci moom xam la an Aarona jëkk mu ma bindal la ko ñaale ne da ngeen di jëf ci saa ko laaj leen di inna woon naka moom la tajrikum moo di ab sëriñ seen léegi baabaana la ma ko mu xamal na mu leen teeral njabar de Muusaa leen jàngal njabar waa ngeen wi loo ñëw pour bëgg maa yàqal sama nguur gi law xataama wala yàqal na maa tagaay yéeku may loxo seen waa gi la kuma ci tànk seen musalaatum ci muusala de wala wasali banakum wala yi dana ma salaf leen dugg sama nax bi na xam ñeena xam ay naa tànk min manal yàlla ay Muusaa ji ci moo gën a waa xaata gën a def a a Firawna moo daw xaaral ñu wax lan moo gën a dem indee sànni suñu la. waaw ma jaay ma te la dikkal na mu ne ñoom day naa si suñu kaw tey de ñu ne ko te ñu yàlla wan ci loxol mu mënatul laa topp ñu topp ñu topp Moussa de wala def ñu jël nañ mu ne fax bi xatteel. maanaam te la yow xaar dinaa jaay te la ko. xatteel sax bi naka at bi si waat bi yee dara bi la dundam àddina sol xat ci àddina rek la yem ñun nag gëm nañ yàlla jeede naa naka nun aman naa gëm nañu bi rabbina ci borom si di wax rek dina mu baal naa ñëw ma xataaya naa bakaat yi bu ma atrax naa ak la nga mënante maa lay ci moom a seen ci jabar yaa ngi doon mënante ne nañ jabar gannaaw yàlla xayma bu ma laay digal waaw Fatou moo gën a def de dina woo pour daal di tontu nag dina woo nag famille bi nag man yaa di dindi sa nangu rabboo boromam li gën a woon dina laaj li dina tas raam na. dina la woo naka war na ci moom jaanama jaanama laa yamutu deeti mu yaa ci moom bay noppi wala yaa yaa. waaye dindi ci dindi ci koy jëriñ de boo ma yaatu ci dikkal na mu ko moo mel ne de aji gëm xaram bi rek jëf na mu saa yaatu farata ak naafila waaye ko ñu ara gaay ñu ñaan la farata yaatu farata yaatu la ko jëna yaatu ñu al jëna sax te dindi na daw mu ta ta ci seen wonaar yoon gënante faalu dina mbit ñu di way déel ci acce daal janna wasaari ko loolu jasa uman ko sakka mooy fayat ka laaf na mu ci bàkkaar de wala xad away naana ñun day woyu nanu ilaa Muusaa jëm ci Muusaa an naka mbiram mbit asril rañaanal bee baadi yaa ànd ak jaam sama de fadrib defal lawum ñee leen tariqan yoon bi baari ci géej gi yaba sanu bi aji wow de la jot mukk wala tax sa ragal ci lak lab faat baamam te ko fa leen firawna firawna bi junoo la bi waxas yow ko muur leen ñoo leen di ci géej géej ñu baaru xal soo maa la muur na mu leen de waa dala a réeral na firaaw firaaw na xaw ma woon itam ne de wa maa daata jubalu ma leen de yaa bani israila eh yéen bani israila parce que am dee naa ko musal na leen naa doy dugg ci noonu seen firaaw na lab na yéen mucc yéen wa waar naa ko dëgal na leen jaani ba tóori ca wàllu tóor a naa wàcce na nu aleykum fi yéen alman 30 jours. wooteel waaw suur si biir kër gi maanaam. waaw dañ wax leen ne. ku loo lekk leen ñu koy baati a sax naa fi. yooyu tey la ñu wërsëg leen de. wala te kaw te bu leen daw fii ci moom. te yéen it la bon dina wàcce aleykum ci yéen xabar yi ñu gël sama de. ba man yàlla aleykum ci moom xabar yi ñu gël sama. faqad na mu ci safara wa inni naka man la xafaarun bay a aji bay laa liman taaba ñu naan tëkkiib nangu wa amana wa xamida sa daa topp mu moo ko def nag yonent yàlla Moussa ñu woo ko nag muy dem seen ñi ko maanaam rek waaw sànq juróom-ñaar fukki tamit ya pour ñu gànt ñu ña jaamoo yettoo Moussa nag ba mu jege ñi xama rek moom mu tuddee jiitu leen waaw jëkkale naa di dem ñi xamam buur ne wa maa ajalaka an qawlika wa yusufa yaa Moussa yow Moussa moo tax nga gën a gaaw sa mbokk yi waaw ba jiitu leen xaala wax Moussa hum ñoom ulaaye ji ne ala atari aji nekk lañ ci jëy mu ne ñoom ñu waa jël ci yàqal si naa yéene sa jëf yow rabbi yow gën a rabbi yow borom sama ne sorbaa ngir na nga gërëm de ñu ne ko man na soo gisee ma jëkkee ci jiitu de xaala wax yàlla ne ko tey naan ak nun kat kat naa na nu xaw ma ko wuyu tamit mbaa di ko ci gannaaw sa yàlla ne ko waaye nag gannaaw boo ma jëlee am na lu xew de te nit ñi natt la moom réer na leen saamir yi saamir yi de na jëkkoo fara jaata dellu Moussa Moussa laa xaw ma jëkkoo tamit xam daanaka mën naa ji nar ak ma nga mer qaala mu wax yaa qawmi ee nit ma alam ya'idkum ndax doyalul leen rabbukum borom seen waa dan doyal xasanu ngi daaji rafet afasaala ndax dafa yàgg aleykum ci yéen alhamdu doyal bi am aratum am da ngeen a namm an yahilla bu wàcce aleykum ci yéen xasabul mbugal min rabbikum ci jëfa borom seen fa axlaftum ta ngeen xot mawee di doyal suma waaw ñu ne maa axlaf naa xotunu maa dese doyal sa limal dinaa ci kattan ci mu def wala dinaa la ci nekk comme ni naa toogee nanu aw saaran ay jiw ñu jiw ci xaw yi te saare gis na ci xibti waaw xataa yi nga bon ci xibti waaw day delloowuñ ko ba xibti alatu mooy woon gisal fa xasaf naa tey sànni ko ci safara ji ci fa kasaari sa naka du sànni suñ lool alxaala sànni Samiri Samiri Samiri moom it sànni dañ ko lëkkale ba noppi ñu tëdd ko aw dëkk waaw dëkk wa suuf si waaw jeexit yi waaw yow wa si julli wala waaw a jotul génne lu mu ñëwee ñu gërëm yëpp jotul dina wut dara mu yaram de waaw xam ne am na deret waaw yàqal deret de loolu ñu ne la ko xawaar na ak lii danañ mën am na taxaw ñaax de Fakalo Seydou wax na moom saa ñu ngi ñu ko ñëw waaw saa ñu ngi laaw ku mu yàlla seen yooyu laaw bi ñu ko seen yooyu yàlla na Moussa yàlla am ci boobu ci ndax dañoo xamul ne am na solo bi rek bi laa yor delloo ci moom yëpp wala yéen jëm ci ñoom xaw ma ay wax yëpp waa ngay ñaax rek ñu dal di ko def yàlla biñ ko waxee sax moom dana tontu foofu lañ sax loolu. loolu ñu ne leen dara ñu déglu ma sant bi yaa gën di jël wala xas xaaral walaay wax na loolu ñu ne leen Haaruna Haaruna. ñun xaw ma gën ma eh nit sama. innama futintum. la tuuti de. yooyu na rabbakum waaye naka borom seen rahmaan mooy ajéeram de rek. topp a doon topp leen ma. waaye teewoo topp leen am nañu ndigal sama de. xaaral ñu wax ne. lan na baaxa. ñu doon denc ñi. ah ci dina di way sax. allé ci jaamu yëpp yi. asaayaar bi xaala wax Musa ginnaaw bu mu jubbitee nag yaa Haarun yow Haarun maa manaaka an taraa Israa'iila ma nga jubbitee ban loo ñu di jaamu yëpp ala tabi'ani bu nga topp ci bu nga teewoon nga fekk ci ma afa'asayta ndax da ngaa mooy am lu ndigal sama ndax yow da ngaa mooy sama ndigal xaala wax Haarun ne yab na yab na umma yow doomi ndey sama daa tax mu jàpp lii ci ci ci sama daraa di ak yow di jaaree ci mbokk sama ñu ne ko man ak yi ci ragal naa waxtu la bu nga waxat faraxte si faare nga doy na bani Israël la bani diggante bani Israël wala tax ci ñu digg la xaw ay waxtu ma xaala wax Moussa et que Moussa ñu jàpp ci kawar ak bopp ba nag ak ci cim ba nag di ko di ko wax di ko yàq Moussa ne ko yàllax bàyyi nag xaala mu ne comment ak bu ko luñ gis yaa sangri yow sangri ne sangri yow luñ tudd xaala wax sangri ne parce que gis naa li ma lam yëpp trop di gis ci moom damaa xam liñ xamul mooy xam ne suuf mu yow façon jullit yi lépp luñ ko def rek mu dindi a xabar si toon def xabar sun ab ndëbi buñ asare rasoor yi ci suuf bi génn ci yow façon yonantu ba tey ci léegi dana ba soir dama sànni ko te luñ ko gëra waaw mu daal di deqi bokkan saa a ko tem jéggi la jël la rafetal li ñal ma naf ci bokkan sama ma sama bokkan sant rek ma def ko xaala wax Muusaa ne ko sa sab ayca génnal génnal mbooloon tey na la ko war na ci yow balaa di gis ñu ne bind ko sax xoolal mu la waxaat. ñaar ku ngay gis kon laa mi saaka jege ma de mu saa ñaan yàlla ko nag mu am feebar boo xam ne bu feeñee nii rek feebar bu ko nit feeñee feebar moom ku mu gis la moom it moo wax muy daw rek jàll yi bu feeñee nii mooy jëkk a wax bu ma jege mukk de. waaw bonal ma waaw yéen nga bonle ci mu topp àll bi rek nga de way na la ka naka ñaan la maa dem de lu waaye. lan soxla soo ba mu xas ci sa bëre gannaaw loolu yàlla dana la rey dekkal la wan tur feetal ilaa ilaa ilaa jëm ci yàlla sa la di jaaja sant mu dina xaati fan yaa ñu saxaale yi ci jaamu Muusaa ne ko teetu sa yàlla ji doon jaamu nag daan di rey yëkk wa waaw lakk ko ba mu def këriñ waaw bu jéeni ko ci àll bi rek danu arre xanaa woo wallaahi dana lakk ko wala noonu si sax na woo topp danañu jéeri ko fi ñu am ji ci biir na bon ak jéeri de innama ilaahukum naka yàlla seen ilaahu yàlla allati yàlla mi nga xam ne laa ilaaha boobu jaamu ci dëgg ilaahu ndare moom wax ne yàlla kon mu kun seen lépp la nga xam ne xam-xam kam ñun solo la yow Muhammad jëlee ci la solo ndax ku tudd solo xale bi ci yow ñun bàyyi maa ko solo ko ci solo ñun jiitu woon na de waxalaatee naa ko jox nañ la ñun de dinaa duggee ci ñun ci karna alquran man arada ku dëdd na mu xam wala ko bañ koo gëm te inna naka moom yaa amilu ngërëm ñëw loolu koy amat gerte jël yàlla bi ran bakkaat bi mag rek xaalis bi nit ñi di way déel fii jëm dugal ma wasa ban na la um ñaa leen yomal koy amat gerte jël yàlla um leen sud hande yow ma yéen foofu bés ba def na wal ci sóoru ca bukte ba wala itam ñaareel ba nga xam ne ci la ñëpp yi dekki wa nasru tëj fang al mujrimina way weddi ne yow may ci bésab keroog suur xam bi liñ gi way teeg jindi way xam jir bi gëdde te taxaabatuna danañu xettulante bay na moom diggante seen ñunu la di sin deen ngeen di sax ci àddina ila asan dara fukki guddi téefar yaa ngay xettulante naa ñaata fan lañ nekkoon ci àddina ñu ne fukki fan rek lañ fa am naanu nun aalamu ñaa ji xam bi maa yàqoona ci la ñu wax yaqulu ba dana wax afdalum gën ci maanu seen tariqa bi ci yoon la ko sum leen ngeen di sax la am ñu ne yéen ñu ngeen a fàttali adduna day dem des lañ xam waaye sono ta danañu laaj la ani jibaali ji doj yi ñu ne doj yi bu keroog yéen ak la ñuy mel foqul waxal yan si fa dana fañate leen rabbi borom sama nag kon ak fañate de waaw doj bu keroog yàlla daf leen daf mu fañate leen ñoom ñëpp ñu nekk pënd buy naaw di jaww leen te sarwaatam mu jël ko aan liy pàkk saf safan bu dee aji xemoo de ak suuf si tey jii dina dina def waa laa talaa gis ci moom na ko jënd aw am tam bi daa gën a aw suñu de ya ta doon a danañu topp daa yaa ji wax dëgg keroog ñëpp laa fi ko biñ ko ñoo bañ de waaye wa jënd rek jàng la wa jënd ci toppam ta doon la waatu baa de li rahmaan ñu ak yëram de ñëpp na topp na kenn doo wax daa topp moom falaa topp la laa am tan wax daal da ngaa dégg ko tànkam ne kott de yow may si dëgg trop daa toll foo njëriñ ci tafaatu ramu ilaa man asna dara ca digle na loo ñeel ko rahmaano ak yërëm de wala biyatam gëdëm loo ñeel ko xawlan ci wax keroog kenn jox digal de yàlla mu dana xam yàlla maa bay naa yëg ñu nekk ci kanam kenn wa maa xalfa war nekk ci kanam kenn wala yooyu doon leen ci ñu di ci mën man ci xam-xam de waa na ci sa toroxlu alu joowu xar kanam ya lil hayi ñeel aji dund ja alxawi ci raaji taxaw ci biir jaani de waxat xaala perte na manaama la fexe na nga wa man ya'mal ku jëf na mu mina saalihaati ay topp yàlla wa huwa moom moom mi ñu aji gëm la wala yaxaafu ragal ci mu zulman dolli ay ñaawteefam wala alman bi jaagan wàññi ay jiwam de wa kasaalika kam ni ñu wasal alquran ci yow anzalnaahu dañu wasal ko quran ñu alquran arabiyyan ji di ko yëg yaram wa sarrafnaa baamu nanu fii ci moom meel waaye di tëkkee de laa law boo ñëwee taxaw ñu ragal yàlla de aw indi ci te mu sos loom ñee dem ci kiram ak waate fa taala laaw ëpp na yàlla almari bu kay buur alaqu ko daa ji dëgg li nga xam ne yéen sëriñ dañ ko wax ci moom de wala taajal dël yàttam ci pour xuraan yi ci jàng alxuraan ñu xam ne daal ko baax ci dëkk bu motul yëpp rek dootul ci yow yow yow waxul wax rabbi yow borom sama ci yàlla nga dolli ma ñaan man xam-xam wala xad adama jëm ci adama jëntal ni ko diggante ne moom lekk garab ga bu mu xam bu ko jëfee kon nag yëkkam fàtte waaye fàtte na suñu dénkaane wala nag ci fekk lu law ñaan France man ak bokk de adama waaw bokku ci nga xam ne suñu de est-ce que jàngatal ko naa ban waxee malaayika ñaan malaayika ci ne ci jëndal adama ñaar adama li ñu nattale ci xabaari Adama nattali juróom benn baango nattale woon na ko ci saaru Baqara nattale woon na ko ci saaru Laraaf nattale woon na ko ci saaru Hijri nattale woon na ko ci saaru Nisaa nattale woon na ko ci saaru Kahfi ñu ngi koy nattale ci juróom benn bi yoon waaw kese boobu ko ci góor ilaa Iblis ndara Iblis ba bañ nañu bokkul naa doon wax yaa Adama yow Adama naa bañ ko Iblis mi de adduwun noonu la mu la te ñeel la wala soo ji daal ñeel jabar sore balaa xur jànn kuma jullit génne leen dina génn ci ngeen ci ak jàmm parce que xaar soo soo da ngeen tasaare leen waaw bon da ngeen sonal leen waaw yow Adama da lakk mburu da def leneen de waaw loolu mooy coonoom de dina la gën a ji nekk la ñu àll si ci ak jàmm wala saara rafle ci yële ci ci ak jàmm loolu ci ci doon rafle loolu naka naka yow daa tax ma wu wala toppa maa jëkki la leen ndax yàlla ngi méngale yaari yoo xam ne bokk na ñun ñuy méngale moom xiif ak rafle la méngale ñun xiif ak mar ñuy méngale yàlla ne xiif ak rafle mar ak naaje lu tax xiif toroxte la ci baat yi rafle toroxte la ci saaya moo tax yàlla teetale leen ñaari toroxte lañ ñu ne ci ñu ne ci biti ah mar itam aw ci baat yi naajo itam ci lakk ci saaya moo tax ñoo ñoo niroo de ñi yàlla méngale ñoo méngoo de oo saytaane waaw yàlla waxal aadama nag ne ko ci aljanna doo fi ci doo fi rafle doo fi mar doo fi naaje oo soo soo te jax-jaxal di lay jëm ci moom saytaan bi mu yaa aadama yow aadama ala dunu ko ndax te wala ala tujëi xulli ci gërëgoog déwén busin ak góor laa yem laa def ñeeku garab bi soo ko lekkee rek da nga xolu nguur boo xam ne doo di jeex mukk fa akalaate lekk moom Adama Hawa ñu naa ca garab ba de parce que seen loolu maa ngi leen soo aatu maa ñaaw te seen ci ci nekk gis sa xubburam sa xubburi morom sa dubburam sa dubburi morom te loolu bëggul leen a dal de waxta si faatañ xarab jax si saani danañu taxalee alawmaa ci seen kaw min waraqi jannati xobi ak garabi aljana de waxa saata mooy aadamu aadamu rabboo digal boromam fa xawaa tabidaw ba lekk garab ba def ñu sa deewu topp tànn ko rabboo boromam Fatal ak Ndogo. Aliou ci moom wax daa tam jubal ko de xamoon bu demee tudd de parce que mu ñëw yow yonent bi ala maa yàqul nañ ko la danañu wax ko wasa bi sa baaran maanaam julin yaam garab bi sa waaye ñu la boo jant ak borom sa xable mooy julli suba ba xable ku ruubiha ak ci jëkk soo am mooy julli takkusaan mu ngi naan ay léegi ak ci de wasa julin mooy ci gee waa trafa naari ak ca fekk ba ca biir mooy tusubaar de julli juróom loo gëdi daanaka boo yow sarlaal dana gëdëm yoolub yàlla de wala tamutanna bul tàllal ay nay ñaari bët ilaa ma mattana jëm ci leen yóbbale ci ñoom aswaajan ay xeet ñun ci ñoom sarrafa xayaati dunya muy tóor tóoral di def àddina ji de saaraf di def àddina di noppi noonu noonu noppi leen fii ci moom war xura bi ko war ko borom sa xaru mu aji gën waa xaata moo gën a sax de waa mur ji gëleel ala ka ñooñ sa di salaat yi julli wa sabir mu ñël yow ala aji julli daana sa luka toggati la bon risqan war sa ñeel sa bopp di jaagen ñeel sa njaboot naanu nu war mujj ba di guñ sant di taqwa ñu am ragal yàlla waqaalo wax nañu ne loolu ayaatina lu tere ci kennu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ayaatin ci kaw seen rabbi yi ko fa boromam lu tere muy indi ñu xeetu mel ni xeetu Musaa awaaw ak taabale na sadiak bi lam ak saariula awalam taati ndax di tal leenun bay na suma fi waaw kaawtee fi la nekkoon ci téeréelu laayat yooyu jëkk ndax xamuñ nañu jëkk ña bañ ko laajee yi dañoo weddi woon te dañ leen a xalakoon wala waa alak nan leen bi asaabiñ ci mbugal min qabli jëkk yonent yàlla Muhammad la qaaloo kon tey ñu wax ne rabbana yow borom suñu law laa arsalta du tere woon nga yónni ci leen naa jëm ci ñun rasul ko yónni fekkoon ni yàlla xaragoon na xeer yi tëj kon danañu am lay de fana sa benam bon danañu topp ay atika ay saatosa min qabli an nazilla dëkk duñu toroxat wanax saatoon torox de si yàlla yooyu ñu gëm yonent yi nit ñi mën a am waa ay lay de moo tax bu péjam ñett dinañ lay waaw dinañ lay waral yàlla de ñu deewoon ci fatratu bu jiitu bu yonent bi ñëw dañ ko ne ñun gisuñu woon benn yonent suñ ñun dinañ gëm de xale yi ndaw yi nga xam ne dañoo dee te xel wuñ ñu ne ko ñun waaw dañoo dee te jotuñu am xel ñu duggoon ba am xel ñun daañ gëm daañ topp de waaw ak ñu jinne jàpp ñu a ñun dañoo rek yoon suñuy xel dañoo amoon xel dañ topp yàlla ne moom xam na lu ñu fa soogoon a def rek yonent na yàlla xam na bu ñu dundoon lu ñu fa soogoon a def bu ne nu leen yàlla yaatee bay daal di taal jaxanama ci seen kanam rek ne leen dugg leen ñu nangu dugg waaw ñuy bañ ñuy bañ mu ne leen dem ci sama kanam laa leen di diggalee ngeen di bañ waaw bu doon jaar dina waxi noppi ay ca dem leen safara ñu nangu nag mu yóbbu leen aljanna de noonu la yaatee waaw kuréel yooyu bëgg a sàkk lay ci yàlla pour waxal kullum képp ci ñun ak yéen ñu tarabbisul aji mu ñëndiku la fa tarabbasu mu ñëndiku leen fa sa ta'lamuuna xam ngeen a xam ci fi pencam yàlla man ashaabu siraati ñi boromu yoon sawi wa di aji jub boo mën sa daa te gis na mu ci réer ndax nun la am yéen la